mu ngi tuddoon abu absin ibn jabrin ibn amr ibn zayd ibn jusham ibn majdaa ibn xaarisat ibn xaaris ibn alxasraj ibn amr ibn malik ibn al aws al muy mbokk ñoom seydina muhammad ibn maslama ñoom ñépp ñoo bokk maam muy ñoom al ci waa aws lañ bokk ñoo xam ne ñoo bokk ak ñoom sala sa euh, ñoom abu nail ak ñoom ñëpp ñoo bokk xaarisa ñoom ñëpp ñoo bokk maam muy abu absin euh, am nañu ne turam moom abu abs bi ibn jabr na mu tuddoon abdul uzza la tuddoon am nañu ne abdul uzza la tuddoon waaye yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moo changé turam Abdul Uzza mooy afara ay tumul laata wal Uzza wa manaata thalithata al uxra alakum adh-dhakaru wa lahul untha tilka idhan qismatun dhiza boobu muy wax ci najmi mooy afara ay tumul laata mooy yàllaay Quraysh yooyu arab yooyu ndax gisu leen al laata laat wal Uzza ak seen yàlla boobu di Uzza seen caaxaan yooyu xërëm yooyu ñu doon tudd léegi nag moom nag noonu la tuddoon Abdul Uzza mooy euh, jaamu sanam boobu idole boobu di yow al Uzza léegi yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di changer turam loolu waxoon nañ ci affaire changement de tour lool duñ ci ñëwaat ci bi ñuy def tarjama foog naa Seydina Abdurrahman ibn Awf comme que moom Amr Abd la tuddoon. yonent ma lay saab saab wala moom ci yenn riwaay mu ne fa tasammaytu fa lama aslamtu tasammaytu Abdurrahman Allah mu ne bi ma xam ne ci laa euh, fa lama aslamtu bi ma tuubee ci laa jël changé pour tudd Abdurrahman ba xaritam ba Umar yenaan ko man xawma ma Arrahman da utal tur boo xam ne moom ngay def sama digganteeg yow mu ne ko kon yow yaay Abdul Ilah mu ne ko waaw benn qul ud'u Allah aw ud'u Rahman ayyamma tad'u falahu al Allah mu ne ko garaawul Abdurrahman ibn Awf Sayyidina Abdurrahman Umayya waxal loolu yow waxal Abdul Ilah garaawul comme que nee nga doomu woowee noo xamul ar-Rahman Abdurrahman foofu noonu waxoon nañ li jëmoon ci changement masalaay changer tour yooyu waxoon nañ kon yeneen ci ma lay saab saab Ah, tudda ko Abdurrahman Abu Abs dangay ne Abu Abs la la dàkkantal la ibnu Jabr dàkkantal la ah, moom nag bi yonent mi alayhi salaatu salaam gàddaayee kon mu bokk ci waa Bani Abdul Ashhal ci waa ahlul Madina imaam Ibn Sa'd rahmatullahi alayhi ne moom di abu jabr bii abu abs maanaam abu jabr abu abs ibn jabr yonent bi alayhi da koo mbokkale woon ak xunays ibn xudaafa di ñuy def politique gu fraternisation bi di boole di mbokkale diggante jullit ñi moom ak xunays ibn xudaafa moom la boole woon ñoom ñaar la boole woon ñu nekk ay mbokk moom seydina abu abs ibn jabr imaam Muusa ibn Uqba alayhi nee na moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fekke ghazwatu Badrin te bi muy fekke ghazwatu Badrin mu ngi amoon quarante-huit la amoon moom Abu Abs ibn mu ne moom mii nag moom Seydina Muusa ibn mu ne moom mii di Abu Abs ak Abu Burda bokk nañ ci ñi nga xam ne dañ doon damm xërëmi waa Bani Haarisa yi bi ñu tuubee ñoom ñaar loolu gisoon nañ ko bi ñu doon gis euh, tarjamaay euh, Amr ibn al-Jamuh radiyallahu gisoon nañ ko ba doomam yi ñoom Mu'adh ibn Amr ibn ak ñoom Seydina Muaz ibn Jabal ak yooyu mooy gone yooyu doon ñëw biñ ñëwee gone bi ñuy door a tuub fu ñu tege seen seen yàlla yi rek ñu dem damm leen moom mii di Abu Absin mook Abu Burda bokk nañ ci ñi nga xam ne dañ doon dem waa xërëmu waa Banu Haarisa yi bokkoon nañ ci ñu leen doon toj bu ko defee buñ tegee ba gaar ni rek ñoom buñ ñëwee daldi euh, ak nga xamante ni moom moom mooy seen xërëm yooyu ñu doon jullee ñu doon ñu doon ñu doon Zubayr ibn Bakkaar rahmatullah alayhi ah dafa solo ci xadiis boo xam ne wérul mu ne yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa jox Abu Abs ginnaaw bi nga xam ne ci la silmaxa ndax neen après dafa silmaxa da koo jox Euh, benn yat boo xamante ne nii ne ko del niitu del leerlu ci lii mu ne loolu ci la doon niitloo fekk ak gisam daldi woon dem waaye xadis boobu noonu wérul moom nag Seydina euh, Abu Abs ibn Jabr imaam al-Madaini rahmatullah alayhi nee na mu ngi génn àddina l'an Ah, te bi muy génn àddina mu ngi amoon soixante-dix ans ki nga xamante ne nii moo ko jullee woon bi mu génnee àddina mooy Seydina Usmaan ibn Affan fekk ci xilaafaam la ndax l'an 34 la moo ko jullee moom Seydina Usmaan ibn Affan daal di koy denc moom Seydina Abu Habs ibn Jabr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu